a'uuzu billahi min alsheytaani irrajimi bismillahi irrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala rasulillah wa ala aalihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu annaxu almaysuur aljuzu thaani tey ñu ñëwaat ci annaxul maysuur muy <coughs> grammaire bi nga xam ne dañ ko yombal ci jataay bii weesu jeexaloon nañ tasriful fi'li ghayr saalimi mooy ni ñuy conjuguer verbe bi nga xam ne du verbe yeneen verbe yi nga xam ne ñoom ñoo duñu as-saalim ndax al fi'lu saalim lool gisoon nañu ko <coughs> neewoon nañ mooy comme kataba après nag gisoon nañu yeneen moom ci saxiix yi fi'lu saxiix as-saalim ñoo ci jiitu mudaaf ak mahmuz tamit gisoon nañ leen gisoon nañ misaal gisoon nañ ajwaf gisoon nañ tamit al fi'lu naaqis yooyu yëpp gisoon nañu naka lañ leen di nan lañ leen di lan i'raab yi tey nag <clears throat> comme ni nga xamante ne nii noonu lañ ko waxewoon ñu war a gis al fi'lu thulathi al fi'lu thulathi al mazidu fiihi al ma'lumu kon cours bi loolu la tudd al fi'lu thulaasiyu al maziidu fiihi al ma'luumu al fi'lu thulaasi mooy le verbe trilitère boo xam ne ci ñeent ñetti xaraf la composé wu thulaasi waaxid isnaani salaasa nga gis thulaasi gisoon nañ lii tamit al maziidu fiihi bi nga xam ne dañ cee yokk lii it gisoon nañu ko al ma'luumu bi nga xam ne nag lu ñu xam la c'est défini c'est déterminé mooy du majhul ndax différence su al fi'lul ma'lum opposé mooy al fi'lul majhul ma'lum mooy comme waxoon nañ ko fi gisoon nañ cours boobu mooy verbe boo xamante ne nii xam nañu sujet bi tudd nañ ci tudd nañu sujet bi bokk alors que al fi'lul mooy verbe boo xam ne kenn tuddul sujet bi ki jëf-jëf ji kenn tudd ko léegi nag bii nag mooy bi nga xam ne dañuy xam kan moo ko jëf dañuy tudd bokk sujet bi léegi kon al fi'lu thulathi première li ngay njëkk a jàpp mooy kon ñun nekkuñ ci al fi'lu ruba'i mais al fi'lu yi mooy le verbe trilitère lañ nekk mais al mazidu ndax al al fi'lu thulathi dafa amoon al fi'lu thulathi al mujarrad bi nga xam ne moom noonu yi la yokkuñ ci dara ñetti xaraf la composé am yoo xam ne nag dañ cee yokk façon yi ñuy yokk waxoon nañ la diis la moom nag neuf yi leen di woon ci neuf yooyu tamit ci lay yem. kuréel bii nag ginoon nañ ci du ñu ñëwaat tamit di guddal ko te defoon walillahi alhamdu wal minna defoon nañu ko léegi almasidu fii moom lañuy wax bi nga xam ne nag dañ koo yokk almaalumu bi nga xam ne kaw sujet bi dañuy xam kan la dañ koy tudd boobu. Euh, al fi'lu thulathi waxoon naa la origine li ñuy jël saa su ne mooy fa <coughs> fa'ala loolu fi'lu thulathi la wala fa'ila wala fa'ula léegi bu ñu ci yokkee al fi'lu thulathi boobu ñetti xaraf la léegi ñu yokku ci soit ñu yokk ci benn xaraf comme af'ala yokk a ci kanam muy af'ala walla ñu duble deuxième lettre bi ayin bi ñu duble ko muy comme la wala ñu yokk ci benn xaraf ba léegi muy benn xaraf bi mooy faa bi faala ñu yokk faa bi faa bi am lu koy xëcc faala loolu mooy façon yokk yi nga xam ne benn xaraf la soit boo jógee ci lool li nga xam ne nag yokk boo xam ne ñaari xaraf la comme if la nga xam ne i if faa ngoog faa tamee tabi moo nekk dañu yokk ñaari xaraf iftaala ak infaala infaala ñu yokk i ak an bi infaala ak tafaala tafaala taa bi ak alif bi xicc faa lañ yokk ak tafaala ayn bi lañ doublé ba pare yokk taa ca kanam tafaala ak lan boo xamante ne nag ñetti xaraf lañ ci yokk comme istafala istafala ista lañ ci yokk ista ñetti xaraf ak ifal la yokk i ak laam bi ñu duble ko boobu sax ci deux yi la yokk de ifal la kon al fi'lu thulathi al mazidu al ma'lum léegi dafa def ay tableau kon neuf yooyu la bi njëkk mooy afala mooy yii yépp ay verbe trilitère lañ ci cosaan ci mais dañ cee yokk afala lan lañ ci yokk alif bii tegu faala lan lañ ci yokk dañu doubler ayn bi iftaala dañu yokk i ak tabi iftaala in faala in faala in faala lan lañ yokk maanaan in faala if waa waa in faala dañu yokk i ak an in faala alif bi yokk faa bi lañ yokk tafaala taa ak alif boobu di tafaala tegu ci taa bi ak ayn bi ñu double istafala ista lañu yokk ak ifala i bi ak lam bi ñu duble ci fee bi yii yëpp nag maab yi loolu lañuy doon léegi conjugaison bi nan la koy def nan lañ koy conjuguer day def maadi mudaria def am lool mooy ñetti temps yi mën a conjuguer soit temps yi temps yi xam nga waxoon naa la présent ak futur ñoom ñoo bokk ci arab ñu ñu leen di conjuguer moo tax benn lañ fi'lul mudari' après mooy bu amee passé présent ak futur benn lañu lan moo des joxe ordre al amru subjonctif impératif bokk après bu paree ci ñett yooyu al maadi mudari ak amr léegi nag mu wax la ismul fa'il participe actif bi lan la war a doon ak ismul maf'ul tableau ismul maf'ul ismul maf'ul muy participe passif bi ki nga xam ne jëf ji day dal ci kawam alors que ismul fa'il mooy ki nga xam ne jëf ji moom moo jëf jëf ji après mu jox la masdar bi muy substantif bi après moom la lay indil ci fin bi kon ñu commencé premier verbe bi nga xam ne verbe trilitère bu ñu yokk mooy boo xam ne a lañ ci yokk fa'ala fa'ala la woon ñu yokk ci abi mu nekk af'ala ci kanam kon af'ala mooy maadi bi loolu la af'ala bu ma nee huwa af'ala wala af'ala mudaari' bi ma ne yuf'ilu af'ala mooy maadi passé mudaari' muy présent ak futur bi muy yuf'ilu yuf'ilu yépp verbe faire la ndax af'ala comme bu ñu nee mooy mooy bu may defal nit dara ak akrama mooy teral naa mooy affaire bi day jalgati aboob ah, loolu yi yëpp gisoon nañ ko ne li ëpp moom day jalgati bi ñuy gis yii gisoon nañ masid yi naka lay kiiweeg yooyu gisoon nañ ko fii loo taxu ñoo jóg ndax defoon nañ ci cours boobu gisoon nañ ko macha allah léegi nag sauf que fii nag conjugaison bi moo ñu ci intéressé kon afan la mooy maadi mudaari bi nga ne yufa'ilu amr bi nga ne af'il defal walla de af'il mooy amr bi maadi bi mooy af'ala mudaari' bi yuf'ilu af'il mooy defloo ko akrim bu ma nee akrim mooy teral teral ko af'il defal euh, defal ko aboobu moom lañ doxoon li ëpp day tekki ne daa am loo xam ne day jalgati ci man kon af'ala maadi mudaari' bi yuf'ilu amr bi af'il léegi ismul fa'il bi muf'ilun muf'ilun ismul maf'ul bi muf'alun muf'alun masdar bi if'alan masdar bi if'alan if'alan xoola ismul fa'il ak ismul maf'ul bañ ci tollee waxoon naa la ni koy xàmmee ismul fa'il moom day nekk ayn bi tout le temps dañ koy def mooy kasra lañ koy maas muuf aylun alors que ismul maf'ul moom ayn bi fatha koy maas la woon moom mii ismul maf'ul moom ayin bi fatxa lañ koy maas moo tax kon boo nee af'ala fil maadi fil mudaari yuf'ilu fil amri af'il ismul fa'il bi day nekk muf'ilun ndax loolu la moom mooy kiy def muf'alun mooy ismul maf'ul bi masdar bi di if'alan if'alan kon loolu mooy premier lan fin de thulathi bi nga xam ne dañ ko yokk bi ci tegu neuf la benn ngoog bi ci tegu faala bu faala comme bu ma nee karrama karrama ak arrafa yooyu mooy exemple faala ak faala loolu mooy maadi bi li ñuy woowe ci français lan léeg-léeg bu ñu ko bindee nañ naan infinitif tawaxoon naa la réellement en arabe amul infinitif faala mooy maadi bi mudaari bi dama naan yufa'ilu non fa'ala yufa'ilu ma naan yufa'ilu yufa'ilu comme karrama yukarrimu qaddara yuqaddiru voilà fa'ala mooy maadi bi mudaari bi muy yufa'ilu amr bi muy impératif bi fa'il bu may joxe ndigal fa'il ismul fa'il bi nekk mufa'ilun loolu moo xam nga ko ndax waa naa la ayin bi saa su ne ismul fa'il kasra lañ koy maas kon ci yiñ gisagul ba mu des dernier bi dernier bi buñ ci accès dinañ ko wax mooy if'al la kon ismul fa'il saa su ne ayin bi kasra lañ koy maas ba mu des if'al la te if'al la accès guñ ci léegi kon nga ne kon dangay am nan fa'ala mooy maadi bi yufa'ilu mooy mudaari' bi fa'il mooy amr bi léegi ismul fa'il bi nekk mufa'ilun ismul maf'ul bi nekk mufa'alun mufa'alun ayn bi moom fatxa lay nekk bu dee ismu maf'ul la moom jëf ji lay dal ci kawam léegi masdar bi muy substantif bi taf'ilan qaddara yuqaddiru qaddir muqaddirun muqaddarun taqdiiran kulla shay'in qaddarahu taqdiira mooy comme bi wazn taf'ilan la kon loolu mooy deuxième bi bi ci tegu mazid bi nga xam ne fi'lu thulathi bi nga xam ne ci yokk bii dañ ci yokk mooy exemple if ta'ala if ta'ala moo ci tegu if ta'ala if mooy maadi bi mudaari' bi nga ne yafta'ilu ifta'ala mooy maadi bi mudaari' bi yafta'ilu bi ifta'il ifta'il ismul bi muy ki nga xam ne moo jëf-jëf ji nga ne bul fàtte ne ayn bi tout le temps da nga koy kasra mufta'ilun ismul maf'ul bi mufta'alun mufta'alun masdar bi nekk ifti'aalan kon ñu commencé wax iftaala maadi passé mudaari' muy présent continu ak futur même bi yafta'ilu amr bi ifta'il mooy impératif bu dee ki jëf-jëf ji la mufta'ilun bu dee ki jëf ji dal ci kaw mufta'alun bu dee masdar bi substantif ifti'aalan kon loolu mooy troisième bi quatrième bi bi nga xam ne fi'lu thulathil mazid mooy boo xam dañ ci yokk ñaari xaraf in faala in faala loolu mooy maadi bi in faala mudaari' bi nga ne yan fa'ilu in faala yan fa'ilu amr bi nga ne in fa'il in fa'il ismul fa'il bi nekk munfa'ilun ismul fa'il munfa'ilun munfa'ilun ismul maf'ul mufta'alun mooy kan participe passif mufta'alun masdar bi di ifti'alan xoola comme ixtaqara ifta'ala comme ixtaqara koo xam ne day day xeebaate na xeeb kuy xeebaate ixtaqara yaxtaqiru ixtaqir ixtaqara xeeb na yaxtaqiru mu ngi xeeb ixtaqir xeebal muxtaqirun koo xam ne ab xeebaatekat la muxtaqarun mooy koo xam ne dafa xeebu ixtiqaaran ak xeeb ak xeeb mooy loolu léegi loolu mooy lan troisième quatrième bi bi nga xam ne moom it ñaar noo man daa mel ni dama ki ci cinquième bi lañ doon wala waa quatre cinquième bi léegi nañ wax quatrième bi in faala voilà in faala bii lañ ne woon mu ma nekk ci if ma ma yéegaat ci kaw in faala in faala comme in kasara in kasara yii nii mooy loo xam ne affaire bi comme si comme bu ma nee in sakaba al kas mooy kas bi renversé wu na comme si moom dafa nekk réfléchi loo xam ne moo koy defal boppam pronom personnel yooyu nga day mel ni yow yaay def mbir mi in kasara ak in sakaba kon in faala mooy maadi bi mudaari bi yanfa'ilu yanfa'ilu amr bi in fa'il in fa'il comme in kasir wala in kasib bi ma waxoon in kasaba ismul fa'il bi ki jëf-jëf ji danga nga naan munkasir wala munfa'ilun wala munfa'ilun exemple bi ñu joxoon munkasirun kon munfa'ilun mooy ismul fa'il bi ismul maf'ul bi munfa'alun munfa'alun munkasarun loo xam ne dafa toj dañ koo toj munfa'alun infi'alan mooy masdar bi inkisaaran insikaaban inkisaaran comme exemple bi ma joxoon léegi cinquième bi mooy bi nga xam ne dañ ci yokk fin lu sulaasil mazidu fii al léegi faala boobu alif bi rek lañ yokk mu xëcc lan mu xëcc faa bi faala mooy maadi bi mudaari bi nga ne yu faailu faala yu faailu faala yu faailu faa'il mooy amr bi faa'il mooy amr bi ismul faa'il bi nga ne mufaa'ilun mooy ki jëf-jëf ji mu mufaa'ilun fa'ala comme qaatala yuqaatilu qaatil muqaatilun ismul maf'ul bi mufaa'alun comme muqaatalun masdar bi nag nekk muqaatala mufaa'alatan wala fi'aalan muqaatalatan mu fa'alatan wala fi'aalan comme muqaatalatan wala qitaalan faala mooy maadi bi mudaari' bi yufaa'ilu amr bi faa'il ismul faa'il bi mufaa'ilun ismul maf'ul bi mufaa'alun masdar bi mufaa'alatun wala mufaa'ala wala fi'a fi'aalan bokk wala neexee tamit nga ne comme ni mu bind mufaa'alatan ak fi'aalan lool par exemple xaata la mooy rayante na yu xaatilu mu ngi rayante xaatil rayanteel mu mu xaatilun ak aji rayantekat mu xaatalun koo xam ne dañu xeex ak moom mu xaatalatan ak xeex walla xitaalan ak xeex wala ak rayante léegi beneen bi ci tegu muy mooy sixième bi tafaala tafaala mool mooy maadi bi mudaari' bi nga ne ya tafaalu tafaala ya tafaalu mooy mudaari' bi amr bi tafaal tafaal lii mooy comme bu nit ki di jëflante kenn yoo xam ne dañ koy defante seen kii réciproque buñ nee talaatama comme mbejante na talaatama comme al amwaaju bu dee kii nu mu tudd vagues yi ni muy def noonu tafaala kon mooy maadi bi mudaari bi yatafaalu amr bi tafaal mooy impératif bi bu may joxe ndigal tafaal ismul fa'il bi ma ne mutafaa'ilun jàppal ba nga ayin baagoog ilun ndax ismul fa'il la moo jëf-jëf ci ismul maf'ul bi nga ne mutafaa'alun mutafaa'alun mu tafaa'alun mooy ismul maf'ul bi masdar bi nekk tafaa'ulan tafaa'ulan exemple ban laa joxewal sànq ci tafaa'ala euh, talaatama talaatama comme tafaa'ala mudaari' bi dañu amoon yatafaa'alu yatalaatamu amr bi tafaa'al nga ne talaatam ismul fa'il bi nga ne comme mutafa'ilun mutalaatimun bu dee ismul maf'ul bi mutafa'alun nga ne mutalaatamun masdar bi tafa'ulan nga ne talaatuman mu ngoog léegi bi ci tegu tafa'ala tafa'ala mooy bi waxoon naa la neuf la kon deux ñu dese buñ gisee biir tafaala moom ci verbe trilitaire yi ñu yokk la bokk tafaala mooy maadi bi mudaari bi nga ne yatafaalu tafaala mooy maadi bi mudaari bi di yatafaalu yatafaalu amr bi di tafaal tafaal loolu mooy lan amr fi'l amr bi boo joxe ordre tafaal ismul fa'il bi mutafa'ilun mutafa'ilun mutafa'ilun ismul maf'ul bi ki nga xam ne jëf ji lay jël ci kaw mutafa'alun mutafa'alun masdar bi tafa'ulan tafa'ulan léegi exemple fii bu ma nee takarrama takarrama comme tafaala takarrama yatakarramu comme yatafaalu bi takarram léegi ismul fa'il mutafaa'ilun ma ne mutakarrimun mutakarrimun ismul maf'ul bi mutafa'alun ma ne mutakarramun masdar bi al masdar substantif bi tafa'ulan la ma ne man comme buñ ne mooy takabbara tamit même chose bi takabbara mooy mu ngir rëy rëylu loolu mooy loo xam da mel ni da ngay jéem a di ngaar daa jooloo mooy takalluf da cay nekk di jéem a def loo xam ne yow waru la c'est pas naturel ci yow surtout takabbara yow ngay jéem a rëy rëylu waru la ngay rëy rëylu takabbara comme tafa'ala yatakabbaru comme yatafa'alu takabbir mooy rëy rëylul euh, takabbar maanaam takabbir takabbar mooy ismul fa'il bi takabbar du takabbir tafa'al la tafa'al bu doon dama wax tafa euh, tafa'il dama juum du lool de euh, takabbar mooy rëy rëylul mutakabbirun aji rëy rëylu mu mutakabbarun woo xam dañuy rëy rëylu ci kaw takabburan ak rëy rëylu léegi bi ci tegu ci sulaas yi istaf'ala istaf'ala moom ñetti xaraf lañ yokk ngir moom mazid sulaas yi la boo xam ne bi ñaata xar ñett lettre istaf'ala mooy maadi bi istaf'ala mudaari' bi mooy yastaf'ilu li booy xool ci arab mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun ci buxuur yi ca arab prosodie lañ koy wax foog na les euh, bu ñuy jàng comme ci français alexandrin ak yu mel noonu les vers versification arud euh, istaf'ala mooy maadi al mudaari'u muy euh, mu présent futur yastafilu istafala yastafilu amr bi istafil istafil istafil ismul fa'il bi mustaf'ilun mooy li ma doon a sànq mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun mooy ismu fa'il bi jëf-jëf ji léegi ismul maf'ul bi mustaf'alun mustaf'alun mustaf'alun masdar bi istif'alan istif'alan isti mufa'alatun mufa yooyu loolu sax garaawul léegi masdar bi kon mustaf'alun istif'alan mooy masdar bi istif'alan comme léegi exemple ci istaf'ala istaqbala comme jublu na is ab ab is li ngir laaj la is dafa bokk loo xam ne ci arab boo ko gisee en général ci début yi en général day tekki loo xam danga koy sàkku ci nit euh, istaqbala mooy jublu na xibla comme buñ ne la walla wala istaqbalal kaaba comme istaqbala comme istafala mudaari' bi yastaqbilu comme yastafilu amr bi istaqbil jublul comme istafil ismul fa'il bi mustaqbilun comme mustaf'ilun ismul maf'ul bi mustaqbalun comme mustaf'alun mustaf'alun comme mustaqbalun masdar bi istiqbalan comme istif'alan léegi dernier bi ci mazid yi ñu yokk ifal la yiñ gisoon gisoon nañ dixième bi mais yooyu duñ ko ndi dane woon moom andu ko ngir bañ baril affaire bi ak tamit ngir yombal ngir tamit rareté raaru luñ koy utilise mooy dixième biñ gisoon léegi lii mooy neuvième bi ifal la ifal la mooy maadi bi mudaari bi nga ne yafallu yafallu shadda bi ci laam bi la nekk amr bi muy booy joxe ordre nga ne if'al la if'al la moom comme madiyum if'al la ismul fa'il bi nga ne muf'alun muf'alun ismul maf'ul amu ko moom mii amul ismul maf'ul léegi masdar bi nga ne if'ilalan if'ilalan li exemple am mooy ihmarra ihmarra mooy loo xam ne ah mu ngi jóge ci loo xam ne dafa xonq ihmarra mooy xonq na la if'ala ihmarra loolu mooy maadi mudaari mu nga ne yaf'alu yahmarru yahmarru comme ixdarra tamit yahmarru amr bi muy booy joxe ordre if'al la nga ne ihmarra ihmarra ismul fa'il muf'alun la bi amul masdar bi if'ilaalan nga ne ihmiraaran ihmiraaran ihmiraaran al al mazidu fihi al ma'lum bi ci njëkkoon af'ala la maadi bi mudaari' bi yuf'ilu amr bi af'il bi muf'ilun ismul maf'ul bi muf'alun bi if'alan bi ci teg woon fa'ala la woon mooy bi ba léegi mudaari' bi nga ne yuf'ilu amr bi fa'il ismul fa'il mufa'ilun ismul maf'ul mufa'alun al substantif taf'ilan bi ci teg woon ifta'ala loolu mooy maadi bi mudaari' bi yafta'ilu amr bi bu may joxe ordre ifta'il ismul fa'il ki jëf-jëf ji mufta'ilun ismul maf'ul mufta'alun substantif masdar ifti'alan bi ci teg woon in fa'ala te mooy maadi bi mudaari' bi di présent bi yanfa'ilu amr bi boo joxe ordre infa'il ismul fa'il bi munfa'ilun ismul maf'ul bi munfa'alun masdar masdar bi infi'alan bi ci tegu fa'ala te mooy maadi bi mudaari' bi di yufaa'ilu amr bi di faa'il ismul faa'il bi di mufaa'ilun ismul maf'ul bi di mufaa'alun masdar bi di mufaa'alatan wala fi'alan bi ci tegu ci tafaa'ala mooy maadi bi mooy passé bi ba léegi mudaari' bi di présent bi wala futur bi yatafa'alu amr bi ci tafa'al tafa'al ismul fa'il bi mutafa'ilun mooy mutafa'ilun mutafa'ilun ismul maf'ul bi mutafa'alun masdar bi muta taf ta ta bi ci tagu tafa'ala te mooy passé bi maadi bi mudaari' bi yatafa'alu amr bi tafa'al ismul fa'il bi mutafa'ilun ismul maf'ul bi mutafa'alun ismul masdar bi bokk tafa'ulan tafa'ulan bi ci tegu istaf'ala istaf'ala mooy maadi bi mudaari' bi yastaf'ilu amr bi istaf'il ismul fa'il bi mustaf'ilun ismul maf'ul bi mustaf'alun masdar bi istif'alan bi mujj muy if'al la te mooy maadi bi passé bi mudaari' bi di présent bi yaf'alu amr bi di impératif bi di if'al la euh, ismul fa'il bi di muf'alun muf'alun bii rek la ayn bi di nekk fatha te du nekk kasra muf'alun amul ismul maf'ul masdar bi di if'ilaalan if'ilaalan loolu moo doon cours boobu léegi nag mu biñ paree ci al fi'lu thulathi al mazidu fi al ma'lum léegi nag ñuy gis al ma'lum wal majhul mooy le déterminant le et l'indéterminé le déterminé et l'indéterminé li ñu xam ak li ñu réere lool bien sûr al fi'lu lañ ci jublu mooy al fi'lu thulathi al mazidu fihi al ma'lum xam nga moom lañ gis sànq al fi'lu thulathi al mazidu fii al maalumu moom lañ ci sànq waaye wal majhulu bii lañ ci yokk al majhul mais nag duñ def comme sànq joxe maadi joxe mudaari joxe yëpp non non maadi yi ak mudaari rek lañuy joxe moom la joxe ci al fi'lu thulathi al mazidu fii al maalumu wal majhulu après bu paree ci boobu mu joxe al fi'lu ghayru saalimi yi nga xamante ne nii nekkuñ as saalim xam nga al fi'lu saalim même bu dee moom moom rek du moom mooy fi'lu saxiix ndax mudaaf ci la euh, mais moom mi al fi'lu saalim moo gën a yomba moom moo euh, vraiment liñ naan phrase simple ci ci français moom mooy équivalent bu dëgg dëgg dëgg léegi nag léegi nag comme que beneen bi nga xam ne xayru saalim gis nga bi ñuy def tableau yi keroog xayru saalim gis nan lañ leen di conjuguer ay mudaaf tasriful fi'l xayru saalim ni ñu xawoon a compliqué yooyu nag la ñuy gis maalum ci ñoom ak majhul bu ci nekk nag maadi rek lañ ciy joxe ak mudaari léegi ñu tàmbali kon al maalumu wal majhulu almaaluumu mooy li ñu xam li nga xam ne dañoo koo xam mooy lan fi'lul maj al maalum mooy verbe bi nga xam ne tudd nañu ki ko jëf comme ni ñu ko waxoon sànq léegi wal majhul ak verbe bi nga xam ne kenn tuddul ki ko jëf waxoon nañ la nag raison yi tax duñu ko tudd man naa am ñu xam ko mais ragal ko wala moom koo xam ne ñuy nëbb ay mbiram ngir bañ mu feeñ ak réellement koo xam ne xamuñu ko yooyu yëpp waxoon nañu bi ñu àggee al ma'lum wal majhul léegi nag al fi'lu thulaathiyu al maziidu fiihi al ma'lum wal majhul kon al fi'lu thulaathi mooy le verbe trilitère verbe bi nga xam ne al thulaathiyu dafa composé wu ci ñetti xaraf waaye al fii fiihi mais xaraf yoo ñetti yooyu dañ cee yokk mooy ko yi ñu gisoon sànq ñu yooyu almaalumu yi nga xam ne dañ koo xam wal majhul ak yi nga xam ne dañ ko réer léegi comme ni ñu ko waxee léegi nii maadi yi ak mudaari ak lay jox léegi mu day def benn ñaari tableau benn côté bi almaalum beneen côté bi almajhul mooy neuf yi ñu gisoon comme que al fi'lu thulathil mazidu fiihi la neuf la lañ gisoon moom lay indiwaat mooy af'ala fa'ala ifta'ala infa'ala fa'ala tafa'ala tafa'ala istafala ak ifal la léegi ñu kont ñu commencé ci almaalum moom lañ gisoon sànq bu dee maadi ak mudaari rek lay jox amul amr amul ismu fa'il amul ismu maf'ul yooyu gisoon nañ ko sànq kon almaalumu af'ala bi njëkk af'ala mudaari bi nga ne yuf'ilu af'ala yuf'ilu léegi bu dee majhul nag tableau majhul moo ciy tegu bu boobaa danga naan maadi bi uf'ila uf'ila comme xam nga waxoon nañ see comme si da ngay def loo waa ji benn mbir bu ma nee ah bu ma nee Hamida mooy sant na Ahmada ak kii bi nu mu tudd. sajada ak yusjidu xam nga sajada yasjidu ak yas sajada yasjudu bokk sajada yasjudu ak yusjidu dafa wuute asjada mooy sujootloo na yusjidu mooy nag mooy af'ala bi af'ala yufa'ilu buñ nee ufa'ilu ko usjida mooy sujootloo na kenn xamul kan la usjida tudduñu bokk fa'il bi loolu mooy maadi bi la majhul bi yuf'alu comme yus yusjadu des na sujjóot des na sujjóot loo kon majhul bi lan la uf'ila mudaari' bi loolu mooy maadi bi mudaari' bi yuf'alu loolu mooy af'al kon bu dee ma'lum bi af'ala yuf'ilu majhul bi uf'ila yuf'alu majhul boo seetloo moom dafa ayin bi à chaque fois ayin bi kasra lañ koy maas moom après ci kanam ñu def ci lan yu ci kanam yu lañ fiy def saa su ne mooy damma lay nekk te yu lay nekk ndax ñu ngi ci verbe yee tax moom damma lay commencer te ayinam à chaque fois dañ koy maas lan fatha kon loolu mooy ci af'ala léegi bi ci tegu fa'ala ci maalum faala maadi bi mudaari' bi yufa'ilu faala maadi mudaari' yufa'ilu majhul bi danga naan fu'ila mooy maadi bi fu'ila mudaari' bi nga ne yufa'alu yufa'alu nee naa la ayn bi ba moom saa chaque fois ci majhul dañ koy def kasra lañ koy maas kon yufa'alu te damma la ñuy maas début yaa bi wala taa bi mooy yooyu nga xam ne euh, yi ñuy xam ne fi'lu madir nu a ta ya fi'lu mudari kon fa'ala mooy ci ma'lum bi fa'ala yufa'ilu majhul bi fu'ila yufa'alu bi ci tegu ifta'ala maadi bi ifta'ala mooy maadi bi ci ma'lum mooy dinañ xam kan la dinañ tudd sujet bi bu dee mudaari ma nga ne yafta'ilu ifta'ala yafta'ilu bu dee majhul bi nag danga naan uftu'ila uftu'ila uftu'ila yufta'alu yufta'alu mooy mudaari bi yufta'alu comme niñ ne woon ihtarama ifta'ala ci ma'lum mudaari bi nekk yafta'ilu yahtarimu léegi bu dee majul danga naan uhturima uhturima maadi bi mudaare bi nga ne yuhtaramu yuhtaramu léegi loolu mooy troisième bi quatrième bi infaala infaala ci maalum infaala maadi mudaare bi di yanfa'ilu infaala yanfa'ilu bu dee majhul nag gis nga yii moom mooy loo xam ne danga koy jàpp xam ko benn yoon du loo xam ne genre compréhension la ak tamit loo xam da nga koy takk benn yoon majhul ci in fa'ala yan fa'ilu majhul bi nga ne un fu'ila un fu'ila mudaari' bi loolu mooy maadi bi mudaari' bi yun fa'alu yun fa'alu yun fa'alu gis nga majhul mudaari' am à chaque fois wax naa la ayn bi dañ koy maas fatha ci kanam début bi ñu def ko yu mooy damma mën na nekk tout tamit yunfa'alu kon unfu'ila yunfa'alu bi ci tegu fa'ala gis nga infa'ala comme ma la woon inkasara yankasiru kon da nga naan unkusira ci majhul unkisira yunkasaru léegi bi ci tegu kon fa'ala maadi bi ci ma'lum mudaari' bi yufaa'ilu fa'ala yufaa'ilu léegi bu dee kii bi nu mu tuddati majhul bi kooku da nga naan fu'ila fu'ila mooy ma mooy maadi bi ci majhul fu'ila majhulu lan fa'ala bu dee tudduñu ki jëf ji fu'ila bi ci tegu loolu mooy maadi mudaari ma nga ne yufa'alu fu'ila yufa'alu comme qutila yuqaatalu qutila yuqaatalu bi ci tegu tafaala maadi ci maalum maadi maalum mudaari' maalum nga ne yatafaalu tafaala yatafaalu yi moom gisoon nañ ko sànk ci lañ jóge woon bu dee nag majhul bi danga naan ci tafaala majhulam maadi tufuu'ila tufuu'ila la mudaari' bi yutafaalu yutafaalu tufu'ila mooy maadi majhul bi mudaari' majhul bi di yutafaalu yutafaalu comme takaa talaatama biñ tuluutima ngay wax ci maadi majhul tuluutima yutalaatamu comme bu ma ne taazama bu doon taazama danga naan tu'uzima yu taazamu léegi bi ci tegu tafaala tafaala maadi ma maalum mooy maadi bi nga xam ne xam nañ ki jëf-jëf ji tafaala mudaari' bi yatafaalu loolu leer na gisoon nañ ko sànq léegi majhul bi nag lan ngay wax maadi majhul danga naan tu fu'ila tu fu'ila mudaari' bi yutafaalu kuntu fu'ila maadi bi maadi majhul bi mudaari majhul bi nga ne yutafa'alu yutafa'alu bi ci tegu te mooy avant dernier bi istaf'ala maadi ma'lum mudaari ma'lum mudaari bi bu dee mudaari googu nga ne yastaf'ilu istaf'ala yastaf'ilu léegi nag bu dee maadi majhul la danga naan ustuf'ila ustuf'ila ustuf'ila mudaari' bi nga ne yustaf'alu ustuf'ila mudaari' bi yustaf'alu comme istaqbala yastaqbilu majhul bi ustuqbila ustuqbila ak yustaqbalu yustaqbalu ak ustuqbila bi mujj boobu maalum rek am majhul amu ci moo doon if'al la nga ne loolu mooy maadi maalum bi mudaari ma'lum bi nga ne yaf'alu te moom amul lan amul majhul amul majhul moom majhul du dox ci moom kon ihmarra comme boo amoon ihmarra yahmaru majhul du dox ci moom kooku kon mooy lan mooy première partie bi al fi'lu thulathi al mazidu fihi al ma'lum wal majhul loolu fi'lu thulathi bi nga xam ne normal la comme sa fin de thulaasi boo xam ne saalim la mais dañ cee yokk dañ cee yokk après ñu gis maalum bi ak majhul léegi nag mu des alfi alfi'lu ghayru saalimi al ma'lum wal majhul al majhul alfi'lu ghayru saalim alfi'lu saalim loolu ghayru saalim waxoon nañ la saalim moom ci lan la bokk ci saxiix al fi'l waxoon naa la ci arab dafa dañu diviser verbe bi en deux al fi'lu ak al fi'lu mu'tal al fi'lu sahih dafa composé wu ci ñett dafa diviser wu ci ñetti branche al fi'lu saalim ak al fi'lu mudaa'af ak al fi'lu mahmuz fi'lul nag moom tamit dafa diviser wu ci ñett muy al fi'lul misaalu ak al fi'lul ajwafu ak al fi'lun naaqisu léegi alfinlu saalim bi nekk première position ci alfinlu saxiix boobu moom lañ gis sànq bu dee dañ cee yokk léegi nag ñuy gis nag yi ci des mooy alfe ñaari saxiix yi des al mudaaf ak al mahmuz ak al yi des yépp ci mu'tal kon al finlu xayru saalim bi nga xam ne moom du saalim saalim waxoon naa la mooy verbe simple comme ka ta ba da ra sa yooyu nga xam ne ñetti xaraf yi dafa leer te bariw amul ay hamza ji biir amul yooyu jara sa ainsi de suite alors que yi ci des nag mudaaf da ngay gis ne ñaari xaraf la dernier xaraf bi dañ koy duble madda mahmuz day am hamza soit ci kanam wala ci digg bi wala ci fin bi naaqis fin bi day am benn ci xarafu illa yi ajwaf ci digg bi ci la xarafu illa di nekk misaal moom ci kanamam la xarafu la di nekk nga gis xarafu la nga xam ne wa bi ak alif bi ak yaa bi léegi kon al fi'lu ghayru saalimi al ma'lum wal majhul kon fi'lu bi nga xam ne moom du verbe simple al ma'lum li nga xam dañ ko conjuguer ma'lum fi'lul ma'lum bi ñu xam ki jëf-jëf ji wal majhul ak bi nga xam ne dañoo tudduñu bokk tudduñu al mooy bi nga xam ne dañu tudd ki ko jëf al majhul mooy bi nga xam ne tudduñu ko léegi comme bi ñu jóge sànk la def ñaari tableau benn tablo bi benn côté mu def al ma'lum beneen côté mu def al majhul léegi mu def al ma'lumu kon mudaaf la jiite la jiital ak misaal après misaal après ajwaf après naaqis après mu jeex euh, kon ban moo des mudaaf misaal ajwaf ak naaqis mahmuz mahmuz tamit la indiwul ndax mahmuz tamit c'est pas trop difficile ndax akala akala yàqulu ainsi de suite loolu neex naa tamit xaw naa neex a conjuguer mais yii rek la indi mudaaf al misaal ak al ajwaf ak an naaqis léegi ñu commencé dafa def comme tableau bi ñu jógee al maalumu ci côté bi al majhulu beneen côté bi al mudaaf la commencé mudaaf gis nga ci biir da ngay kii da bi ayn bi ak faa bi nga xam ne ñoom dañuy am raafino comme fa wala boo ko doublé daafa mooy loo xam ne dañ koy doublé daafa yudaaf lahu al adab yowm dañ koy fulandil li ñuy fulandi nag di doubler de euh, xaraf bu mujj bi def fa shadda nga xam ne dañuy xam ne dañ ko duble moo tax ñu tudde ko al fi'lul mudaafu bi nga xam dañu ko ful dañu fulandi xaraf bu mujj bi def ko deux boobu maalum madda maadi ak mudaari' tamit rek lay conjuguer madda mudaari' bi yamuddu loolu mooy maadil maalum ak mudaari' maalum maadi maalum madda mudaari' bi yamuddu madda yamuddu bu dee majhul bi nag danga naan mudda maadi majhul mudda mudaari' majhul nga ne yu maddu yu maddu yu maddu madda yumit eh, yamuddu yooyu ñooy maalum madda yamuddu mooy maalum yi bi nga ne mudda yu maddu bu dee misaal al misaal mooy bi nga xamante ne nii bu njëkk bi mooy am lan benn ci xarafu illa yi wa wala alif bi ak yaa bi ñooy xarafu illa yi comme al waada wa'ada misaal kon ci maalum exemple wa'ada mooy ndax misaal mooy bi nga xam ne xaraf bu njëkk bi mooy am lenn ci xarafu illa yi kon wa'ada kooku maalum maadi bi wa'ada la mudaari' bi di ya'idu wa'ada ya'idu wa'ada ya'idu mooy mudaari' bi léegi majhul majhul da ngay am wu'ida wu'ida wu'ida léegi maadi loolu mooy maadi mudaari' bi yu'adu wu'ida mooy ma'lum mooy majhul bi nga xam ne maadi mudaari' yu'adu yu'adu wa'ada yu'adu comme que misaal wa'ada léegi mu ak di nga xamante ne nii loolu mooy misaal léegi ñu jël aj ajwaf al ajwaf wax nag boo fàttale ko bañ ci àggee sax bañ ko doon def ñetti misaal lañ jëloon ndax aj waf yi dañuy wuute comme xaala yaquulu ak xaafa yaxaafu ak baa yabi'u léegi ñett yooyu yëpp la ñuy jël aj waf nag maalum bi maadi da nga naan xaala xaala mooy maadi bi mudaari' bi yaquulu mooy maadi maalum xaala yaquulu bu dee majhul bi maadi ak mudaari' maadi bi da nga naan qiila qiila mooy waxees nees qiila nee na ñooy yuqaalu mooy mudaari' bi qiila mooy maadi bi yuqaalu inna sami'na fatan yadhkuruhum yuqaalu lahu ibrahim nga xam ne loolu dafa bokk ci façon taxqiir ngir doyadal nit yuqaalu lahu ibrahim sami'na ñun di dégg nañ fatan benn ak jeune ab ab jeunesse ab bu doon tudd suñu yàlla yii yuqaalu lahu ñu koy woowee ñu koy woowee de moom Ibrahim qiila kon mooy maadi bi yuqaalu mooy mudaara bi ajwaf bi ba léegi beneen exemple xaafa xaafa maadi ma'lum mudaari bi yaxaafu xaafa yaxaafu xaafa bu dee majhul bi danga naan xiifa xiifa yu xaafu xiifa mooy maadi bi mudaari bi mooy yu xaafu xiifa xaafu mooy ragal na xaafa ya xaafu xiifa maadi majhul mudaari majhul yu xaafu léegi beneen exemple bi muy baa baa mooy yaxan na mooy jaay na baa maadi ma'lum mudaari' majhul ma'lum bi yabi'u baa yabi'u léegi maadi majhul bi nga ne bi'a ah, bi'a ah. bu dee mudaari' majhul bi nag bi nga xamante ne duñu tudd kan sujet bi da nga naan yubaa'u yubaa'u as-sila'u mooy ñu ngi jaay lan marchandise mi mais kenn tuddul ki koy jaay bi'a ah, mooy jaayees nañu bi'a jaayees nañu léegi loolu mooy ajwaf léegi ñëw ci naaqis mooy dernier phrase bi nga li euh, verbe bi nga xam ne mooy verbe lan bi nga xam ne du saalim comme boobu ñaar la ciy joxe daa ak rama ndax naaqis dafa am naaqis boo xam ne alif tawila lañ ko xëcc fin bi am boo xam ne alif maqsuura te waxoon nañ nan lañ koy xamee mooy da xool cosaan bi bu dee cosaan bi yàlla nga xam ne ramaa yar mii ngay wax bu dee cosaan bi waaw la nag nga xam ne kon alif tawila la daa yad'u kon daa la joxe mooy maadi maalum bi bi nga xam ne xam nañ tudd nañu ki ko faa'il bi danga naan daa mudaari bi nga ne yad'u daa yad'u majhul bi nga ne du'ya ci maadi du'ya du'ya wootees nees wootee nañu mudaari' bi nag nga ne yud'a yud'a yud'a du'ya kon mooy maadi bi majhul mudaari' bi nga ne yud'a yud'a bi mujj moo doon rama rama mooy maadi bi maalum yarmi mooy mudaari' mudaari' maalum mudaari' maalum léegi bu dee maadi majhul danga naan rumiya rumiya rumiya rumiya léegi nag bi ci tegu mooy mudaari' lan mudaari' majhul mudaari' majhul nga am